kon lu mel noonu la mooy gis ñoo xam ne ñu ngi ci lu baax wala ñu ngi nga soññu leen luy tax mu yokk leen énergie Seydina Abu Muusa radiyallahu anhu moom ci jihaad ji la bokk ñoo nekk ak ñii ñëpp toogul rek jàppal ko boppam waaye da leen ko xamal waaw moo tax doom ji ne man te gis nga tamit eh, eh, mu ñëw daale doomam voilà bokkul ak suñu façon yi nga xamante ne nii ci ni nga xam ne nii ci àddina yi nga xamante ne nii sawaay dañ lay dugal ah waaw waxoon naa la ko fi <laughs> waaw loolu moom miinaloon nañu ko ay politiciens yoo xamante ne nii Europe la ñuy nekk waa États-Unis bàyyi peuple bi moom di descendre dans la rue euh, contre régime bi fi nekk ñu leen di dóor ay balles réelles di rey ñi manifestation quant à moom mu nga mu nga Canada wala États-Unis wala France moom ak ak njabootam ñu koy yónni ay dépêche wal iyaadu billah <laughs> yaa xaw la nekk ci dund bu neex doom ja bés boobu mu nga école ba gaa yet manifestation yëpp doom ja mu nga woon école yi nga xam ne école yi gën a baax Europe di jàngi bàyyi ji nag euh, moom nekk le nez sous le euh, euh, sur le collet sur le téléphone ñu koy yónni dépêche yi xew ci réew ma voilà ndax waa Tëngéej yëngal nañ waa Tëngéej waaw waaw waaw nga ne waa Touba foofu mu ngi yëngu très bien waaw ah Pikine ah très bien macha allah voilà macha allah sax gars yi dañ ko dul wax <laughs> voilà Ziguinchor c'est c'est bien voilà waaw il faut les disperser la les flics la da ngeen leen di da ngeen leen di sonal bu bëree dootuñ xam ni ñuy def waaw le gouvernement va tanguer le président va va sortir de son de son de sa retraite ak fi mu laqatu yoonu ak bañ a wax bañ a faale nit ñi voilà ñu koy yónni ay dépêche naan ko waa y'a tant de morts muy publier nag ngir alerter les autorités européennes ngir ñu ñu ñu merok président bële naan xoolal ces actes di waxaale nag di ut ay audience ay ay invité yuñ koy fu ñu ko war a invité ci télé yi ay France 24 ak yooyu bu ko defee muy wax la situation ah au Congo au Sénégal suñu suñu pays bi nga xamante ne nii vous voyez le président comment il décime son peuple comme ça un pis un un peuple non armé voilà désarmé boo xam ne demandé wuñ lu dul lu dul le euh, euh, euh, l'amélioration de sa vie de leur vie ñuy tirer sur ñoom voilà vous voyez mooy yooyu la ñuy def ah. entre temps seen doom moom mu ngi fële ci école bi bu séeréeree wala yooyu mu wàcc ak si wala mu biiru ko waaye papa maman waaye ça a été entre temps gars yi ñu ngi leen di dóori bal fee xam nga yooyu. <laughs> ñun noonu lañ ñu naan ah. kii noonu lañ ñu miinaloon alors que Seydina Abu Muusa bi ñuy taxaw bi muy wax lii doom ji Abu Bakar nee man maa dégg sama baay di wax fekk ñu ngi tiim ñu ngi jàkkaarloog doom bi ah non. yooyu fi caaxaan la moo ko jàngal jàngal ñu ko ñun ñëpp waaye kuy xeex ngir àddina moom de toute façon na xeex ngir àddina am quoi yeneen saa salam keroog Badar bi gaa yi taxawee <laughs> waa Quraysh di laaj naan ay wa eh, yaa Muhammad waaw waa Lamsaar yi njëkk génn gaa yi daleen soxlawul waaw Utbat ibn Rabi'a laaj leen ne leen yéenay ñan ndax dañu kagule woon ba xàmmeewuñ leen ñu ne ñun ay nit lañ min al-Ansaar ñu ne mu ne leen yéen ñu tedd ngeen waaw waaw waaw ay adversaires yu bi ngeen waaye soxlawuñu leen dellu leen mu yuuxu ca kaw alhamdulillah ya Muhammad akhrij lana akfaa'ana min qawmina <laughs> waaw ne Muhammad sallallahu alayhi wasallam <laughs> Badar fii man li ma bëgg man Utba maa ngi nii génn Utba ibn Rabi'a maa ngi nii taxaw sama frère Shayba ibn Rabi'a ngi ak sama doom di al-Walid ibn Utba ibn Rabi'a ñu ngi nii taxaw kon waa lamsaar yéen dellu leen soxlawu ñett ñu génn ndax kooraakoor bi muba birage gi ñu war a def mubaaraza gi seen soxlawuñ leen hé Muhammad saa salaam génneel ñu suñuy naw la yoo xam ne ci ñun lañ bokk ci waa Quraysh ñooñ lañ soxla waaw yeneen saa saam ne leen dëpp leen waaw yéen waa yooyu jeunes yooyu ñëw leen ñan la wax demal wallahi kum ne woon demal moo ko gënal àddina ak li ci biir waaye dane qum yaa Hamza waaw qum jógal ibn Abdul Muttalib dereetu boppam bàyyi fi xam frère u baayam la ne jógal qum yaa Ubayd ibn al-Harith waaw Ubayd ibn al-Harith Ubayda ibn al bi alxaaris ibn kan almutalib waaw muy frère muy frère nga xam ne ñoom ñoo bokk banul mutalib waaw di cousin wam moom la ne tamit jógal mu ne qum yaa Ali jógal yow Ali man Ali ibn Abi Talib man ibn Abdil Mutalib ñu gis ñëpp laay même mooy famille wam la ne jóg leen mais ñun xoolal xoolal suñu dirigeant yi rek wala ñi nga xam ne ñooy bu fa muy méttee doo leen gis waaw tool bi moom bu ñu ñëwee ci toolu sëriñ bi doomu sëriñ si dañoo war a nekk ci tool yi mais ñëw benn doomu sëriñ ñu new wala boog bu ñu ñëwee ñu nga ca kër ñu leen di uppu te naan gaa yi góor góorlu leen wala iyaazu billah lool mooy lan loolu mooy lan kooku royukaay la kooku du royukaay ah ñooñu kenn du ci royukaay waaw du téye bopp bukku dem ak toolam lépp mooy fa gën a baax balaa xamuy agsi ratool nañ ko suufu garab ga gën a baax ci tool bi te am ay ay ay ay ay ay ak ker gu baax a baax a baax baax tegal ko fa bi billiard bu baax wala sax ab fauteuil la ñuy indi teg. teg ko ci kat ci ci ci camion yi indi waaw tegal sëñ bi mu nooy népp ndox mu sedd ak boisson yi xeet yooyu wala xaxwa gi café gi <laughs> waaw teg ci di ko ëpp waaw mu toog di ñaanal gaay yi naaj wi <laughs> kenaan góorgóorlu waaw du ngeen ko rëccu de léppay baax waaye ma ne saa yow kay fi nga ne léppay baax fu nooy fii nga ne kay dina baax <laughs> fii dina baax kay <laughs> mooy <laughs> yooyu daa dem ba boo koy wax ak gars yi ne bon les moo normal mooy mooy li ma décrire alors que loolu c'est anormal loolu yore saa sàmm su ma jàngale loolu waaw bi ñuy tabax jàkkaan bi mais da doon yenu ci birig yi comme ñëpp xeer yi ñëpp keroog gis nga bi ñuy gas xandax bi. da doon gas comme ñépp na allahumma lawla anta mahtadayna wala tasaddaqna wala sallayna fa anzilan sakinatan alayna wa thabbit al-aqdama illaqayna inna al-ula qad baghaw alayna wa in aradu fitnatan abayna abayna <laughs> loolu la Yonent bi doon wax way nit door ci tukki nga la daa toog fee ci kër comme ni ma ko décrire léegi <laughs> moo tax daal wax nekk fi di poli di di di di di wax daa gën a simple quoi royukaay ab ab ab royukaay du ci wax kese lañ koy xamee laa wax <laughs> waaw yeneen saa saam lépp la doon bokk saaba yi amul dara loo xam ne danaan ay yéen jëf leen moom mu toog te pourtant mérite woon na lu raw loolu mais loolu masu la nekk mbiram masu la nekk mbiram te masu koo doxale jamais après ñu ne la ñoom diw nag ñooy boroom jamono ñoom ñooy borom jamono te amul dara yoneen saa salaam yoneen saa salaam ne woon duñ nekk lu dul rek di di di di bànneexu kese ak a wootee dara jaat ak ëffal gaa yi ci seen loxo yi ñuy raay waaye ma ne loolu du dara waaye ah loolu c'est très simple ku nekk ko ko man façon cinéma googu ku ñeme yàlla ku nekk man ko waaw <laughs> gis nga Seydina Abu Muusa radiyallahu anhu ci toolu xare bi la nekk ñu jàkkaarloog noon bi doom jaa ngi nii nee na ma dégg sama baay waaw wa huwa bi hadr radiyallahu anhu wa huwa bi hadrati al-aduw yaqul waaw te mu ngi fekk ci ñu jàkkaarloog noon bi doom bi fu ko dégg daa nekk fële yàlla ubbil ko kas muy dégg baayam de ci toolu xare bi la nekk moo bàyyi neelu la eh, saa doom <laughs> moo tax sahaaba yi bu xare amoon ñoom Seydina Omar yëpp dañ doon kii Seydina Mawlana Ibn Omar dañ doon ñëw bëgg a bokk yoon saa salam avant ne neen yéen na waaw ñuy bëgg moo tax Seydina Ibn Omar ne man présenté nañ ma yeneen saa salam ne déedéet bañ ñu présenté waan ma mu bañ ba beneen bi muy muy xam ndax ñu doon ma waaw mooy ñi xam na loolu la woon lu baax dañ ciy ne waaye ñun <laughs> ñun moom am ko kese la nangoo ànd ak suñu gone yi kaay leen ñun kenn nañu fi rayantewulul ñun moom eh, utile xam-xam toog ànd ak sa doom rek gaay bi ñu ko def am na ñoo xam ne ñi gën a sàggan moom julli sax buñ ko def ak seen doom yi dañuy nekk ci kër gi de julli jot ñu nekk seen néeg julli waaw est ce que xale yi ci biti moo julli nañ xoolal xoola ngëneelu julli mbooloo yoonam new ci xam te ñenn ñi xam nañ ko ah. mais comme que rëy nañu dañoo rëy en dañoo rëy loolu kese la mooy parce que miinuñu ko miinuñu julli mbooloo duñu ko def même bu dee xam nañ li ci gën ngëneel li ci nekk ak li jëlee saa wax mais duñu ko def parce que dañoo rëy in fi sururihim illa kibrun nekkul ci seen xol yi dul ëgg rëy doxala li nga xam ne moo gën ci ñoom ta mooy sunna yoneen saa waaw seenub añ di leen fekk ci néeg bi seenub reer di leen fekk ci néeg bi seen lépp di leen fekk ci néeg bi njaboot gaa nga fële du génn lu dul buy xëy wala boog bu génnee war a dem ci toilette yi wala non bu dee toilette am ci biir néeg bi la nekk daa amaale toilette kenn du ko gis ku ñëw ñu naan daa fatu fatuwut dara caaxaan kese la newee ci biir voilà lépp lu mu nee caaxaan la kurus googu yor di kocc koccal nekkoon ci doomam yii di leen régler ka xamal moo gën kocc koccalam googu mu nekkee ñeneen caaxaan la quoi ay caaxaan dëgg. ñaar ah allah ji allah ji de mu ci kurus gi ma ne waaye yow bàyyi leen waxi caaxaan yi ngeen naan allah ji day caaxaan kese eh, kurusam gii kurusu caaxaan la daa mën a dëkk eh, eh, journée bi mu def koo def nii kooku fan la yare ay doomam yaru leen tous masu nee na yar buñ ñëwee daal ba xëy dugg ci fëgg waaw mu nuyu ko. waaw ah na waaw bu dee koy nuyoo sant ñu wax santam mu wax seen sant waaw booy yi kii bii jaar bi après génnaat waaw dem ngeen defal waaw wala wala ah ah. mu jeex waaye loolu mooy lan cinéma boobu mooy lan après moom la ah léegi li ñuy def bu ko femme yi na ko femme bi géré quoi <laughs> waaye wu ñu caaxaan yooyu mooy lan daanaka sax lu lekk ak ñoom lekk boppam la. nan la leen di corriger ci lekk ak ñàkk mën a lekk ak tamit aadaabu lekk ak yeneen saa sam doon ak Seydina Omar ibn Abi Salama yaa ghulam idaa akalta fa sammillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik yeneen saa sam bu doon lekk ak ñoom nan lay nan lay mën a corriger xale boobu nekkoon këram di doomu yaa Ummu Salama bi muy lekk naan dama doon lekk jël sama loxo man buñ taajee fu nekk laay dugal sama loxo yeneen saa salam ne ma eh, yaa ghulam ne ma ndax ñoo famille mu ne ko eh, yow gone si booy lekk tuddal turu yàlla bala nga tàmbali te ngay lekk sa ndejoor te ngay lekk li li féeteeg yow nii ne bépp boobu loolu ma yeneen saa salam waxoon ma su ma koo bàyyi te gone la woon bañ ko koy wax léegi yow waa ji ñu naan la roy walla kilifa géeg allah jeeg waaye du allah jeeg dara maa ko wax laa wax sama baat ca kaw eh, waaye eh, bàyyi leen caaxaat yooyu quoi ci màggal lu màggut boo xam ne wuñ ci tus ci caaxaan kese waaw nekk ñu naan mu ngi ci kurus géeg mu ngi ci duru yéeg après mais am na temps après nga génn mais bu bëgg tout le la wal iyaadu billah wal iyaadu billah kon gis nga sëy bu Muusa ak doom ji fii ci toolu xare bi lañ ne eh way dem jàkka doo dem doo yóbbaale gone booy dem fu baax doo ko yóbbaale waaw waaw bu dee parc ba daal man nga ànd yow yow léegi léegi yow yooyu daal nga jàpp yooyu daal te lool mooy ñi ñi tane ah ñi tane côté ba ñoom côté diine seen zar waaye côté addinaay gii sax dinañ xaw a ci ñoon ñoo mais ñële moom ñi ma wax mooy caricature bi ma def léegi te loolu noonu na ah noonu la ñooñu moom côté yépp lañu raafal dóor mu daanu moom dara lañ ci toppatoowul toppatoowuñ ci dara ba pare nekk liggéey boo xamante ne nii bu ñuy génn doom yi jógaguñ yeewooguñ te bu ñuy wàcc daanaka timis weesu na ah après jeex na ñooñ xamuñu seen doom dañuy dund ak ñoom vingt vingt ans quarante ans seen doom xamuñu leen xamuñu ko ba pare en plus kooku day liggéey du du lundi au dimanche du tëbal dara waaw waxoon naa la ji gën a dee dee moom mooy ñi nga xam ne moom dañoo jóge Bawol baa Kajoor nga xam ne feet yi nga xam ne mooy Tabaski ak Korité duñ ko defe sax ci kër gi te duñ yóbbaale njaboot gi waaw bu Korité jotee ñu dem Bawol walla Kajoor wala Casamance. tabaski noonu ñu bàyyi fii ñoom ñu débrouiller amul dara lañ bokkoon après nag mooy xëy benn jour naan may naa waaw gis naa kenn ku ma la bëggal doom ji jigéen ñi voilà may naa la ko doom ji nanguwul nga naan gone yi dañoo ñàkk yar ak nangam di di di di waay ma ne yow sa waay pa demal toog sa waay sa façon bii mooy yan façon <laughs> ba pare après nga dégg rek mu dem wax ak xaritu ustaasam di nekk ci koñ bi waa lilimaan gi mu naan ay ñu génn seen wax yooyu nga xam ne du waxi dara du waxi diine de waxi wolof la rek bu la bëgg a nax ay waajur xeer laak doom di ne nag loolu ma ne du diine waxu wolof képp la bu la nar a nax eh, teguut fen waa xanaa waajur bu def lu baax sax bu def li mu war a def mais waajur wuy déconné wala yaa subillah <laughs> léegi déconnance boobu moo bëgg yow conséquence déconnance am yi mu su këpp ko ñun nii ba pare teg nag adage waa du lool xeer la ak doom waa ji doom nen la ay ma ne yooyu yëpp taxawul waaye yooyu waxu wolof kese la du dara du dara lu fi du diine waaye bu ñu fi kenn faat laa wax <laughs> dañoo bari dañoo bari yoon dañ ko war a dépoussiérer bu baax sànni fee dañuy tardeel kese te dara la ci yàlla àndu dara la ko yàlla nangu jàngal loo waaw ku xamul nag neexa na waaw ku xamul moo tax dañuy woo ustaas bi boo xam ne moom euh, euh, waroon naa mais d'une façon tanewul waa ji <laughs> wala li limaan gi soo xam ne tanewut paa bi waaw mu ñëw di discours gone gi saa yi di travail sa conscience mo dara fii yooyu yëpp caaxaan la walla iyaazu billaah kon gis nga Seydina Abu Muusa mook doom ji ñoo ànd fii léegi tamit beneen luñ ci jànge mooy kon ginnaaw soññe boobu boo gisee ñu nekk ci lu baax nga xam lu yeneen saa saa wax wala alxuraan loo xam ne lu baax la loo xam da leen di gën a nga wax leen ko ngir ñu gën a góorgóorlu comme ni Seydina Abu Muusa wax fii ne ah man de dégg naa yeneen saa saa wax inna abwaabal tax tahta zilaalu suyuf waaye li waa ji def jóg daal di laaj loolu dara aayul voilà parce que waa ji li mu wax mooy at-tasabbutu fil ilm xam-xam da nga koy leer bi waaw c'est pas mooy li la doon xam nga ñun jàpp nañ ñu bari jàpp nañ ne ab sëriñ wax wala nit ku wala borom xam-xam ab kilifa daal di wax nga laaj ko ne ko est-ce que yow lii yaa ko dégg dégg dégg sëriñ bi nga ne yaa ko dégg lool gaay bi ñu naan way nañu moom tam ñu faa laa bëgg bantal alors que lu ñu ngeen koy bantal mais daa bëgg leerlu waaw Seydina Abu Muusa lu doon di saxaabaab yeneen saa salaam bu siiw wax li muy wax am benn waay jóg ne ko mais Abu Musa yow lii yaa ko dégg ci yonent bi sallallahu alayhi laa wax te loolu gis nañ ko ay xadiis gis ngay xadiis ay xadiis yu bari te amul kenn ku ci mer waaw amul kenn ku ci mer parce li ngay wax bu leeree te nga xam xam-xam ak tamit diine mooy da ngay simple quoi da wax leen ne xadiis bee wax lii alquran wax na lii leen saa saa wax na lii am ko la laaj ne la ah sëñ bi yow lii nii dëgg-dëgg ko waroon ah léegi yow da ngay dute ci li may wax na maa wóolu wulam ah lii moom yii mel ay gone yoo xam ne nangam dangay wax ñu naan la mais loolu yëpp amu fi problème quoi sa waay xanaa li ngay wax daa leerul leer na la mais répété rek ne ko waaw maa ko dégg jeex nga point barre te bu ko jàppal loolu la ko jàppale mais am na doo waa leerlu yow yeneen ci bari saa saa ci boppam lañ doon def loolu sëy naa diman ibnu Sa'laba waafidu bani Sa'd radiyallahu anhu bi mu fi ñëwee wax nañ ko fi tuddati ko fi tuddati ko mu ñëw jóge nekk délégué waa banu Sa'd ak si ñëw Medina yor gëléemam waaw daldi wàcc gëléemam yeew ko dugg ci jàkka ji fekk yeneen saa salaam a ngi toog saxaaba yi ak saxaaba yi radiyallahu anhum mu agsi ne ayna Muhammad <laughs> gaa yi ne ko gaa yi ne ko euh, euh, euh, gaa yi joxoñ ko ne ko joxoñ ko ne saa ci biir mbooloo mi mais moom mu jàpp ne boo xanaa kay bon affaire bi ren saa saam warula accessible nii ak tamit ni mu tooge nii diggante biir saaba nii simplement non te ñoom arabe yi dañoo xamoon ne kilifa dañ nekk ku ñu kii koo xam ne rien boo accès da xam ne mooy diw ak kii mais yeneen saa salaam ni loo xam ne dara ràññeewu ko ci biir saxaaba yi quoi radiyallahu ma mel ni affaire bi da ko jàpp mu ne Ibnu Abdul Muttalib mu ne non euh, xam naa danaan mais gars est-ce que est-ce que nekkuñ di ma beneen Muhammad quoi est-ce que waxuñ ma beneen Muhammad mu ne non Ibnu Abdul Muttalib lay Ibnu Abdul Muttalib doomi Abdul Muttalib ji lay wax voilà ñu ne yeneen saa salaam ko ah wuyu naa la de. mooy laajal yu exigeant yooyu mu doon wax naan yeneen saa salaam naan ko sa sa ki ñu yónnee parce que yeneen saa salaam daf ko yónnee woon li nga xamante ne nii mooy ndaw boo xamante ne nii eh, mooy moo leen doon wax diine di leen xamal diine mu ne ko moom nee na nee na yow ñëw ne ko allahu arsalak ne yeneen saa salaam yow yàllaa la yónnee yow yeneen saa salaam ne ko waaw. mu ne ko non damay wàcc ki nga xam ne moo teg asamaan mu tëw a wàcc teg suuf si est-ce que yàllaa la yónni laa saa sam ne ko waaw ne ko léegi ki nga yónni nee na yàllaa farataal ci ñun fukki juróomi julli est-ce que loolu loolu yàlla moo ma bàyyi daal yeneen saa sam ne waaw saa su ne neewul tey eh, yow da nga koy tiiñal <laughs> da ngay tiiñal ñooy yëpp waxu ko mooy gis nga simplicité bi noonu la a saxaaba yii ba Seydina Abu Muusa bi ko waa ji waxee loolu waa ji jóg ne ko yaa ba Muusa ah, ne ko anta sami'ta yow yaa dégg lii anta sami'ta Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaa dégg na saa sa wax lii mu ne ko naam mu ne ko waaw jeex na gis nga simplicité waaw waaw te loolu dañ ciy xam ne mooy xam-xam bu jógee fa war a xam jóge doy na waa ji loolu ba mu amee leer lu ko mu loolu la jeex na mu def tàggatoo nit ñi ay lu baax boo ci nee bi nga gaaw def ko dem xare ba dem te kooku am nañu yaakaar bu baax que ne li yoneen saa saa wax loolu moom am na ko waaw kon nag loolu lépp daa nekk lu am am solo euh, mu yeneen i njàngat yu am fii wallahu taala alam dañ ci xamee tamit que nit ki euh, tàggatoo bu dee ne da ngay euh, sa dernier instant loolu man ngaa tàggatoo nuyoog nit ñi salaam jàmm waaw waaw wooy faatu it yéeneen li ñu jàmm sa gannaaw mais man moom je meur na lépp yàqu moom loolu wal iyaazu billah loolu ab égoïste moo koy dee ñëw ne man duma dee man kese quoi xaaral ñëw roose ay njaay dóor sa bopp dem bal dal ko fu xarumaan boobu day font quoi <laughs> yow dangay téye loolu waroo koon ne sax da ngay yàkkamti rek <laughs> kan moo la ne boo deewee noppalu man noppalu wax yow <laughs> dangaa foog ne dund gi fii laye <laughs> dekoneel ba génn àddina nga xam wal iyaazu billah kon nag xam naa ci kaw noonu euh, euh, euh, la yem waaw te loolu mooy waaji lim def kenn du ne waaji laa xaruwa ah. voilà parce moom xamoon na ne bu demee fee voilà ci noon bi ñu bari ñooñu mu dem di xare noonu ak jaaseem gaa dañ koy faatama ah. loolu nan la nekk xare bu lool bu lool lool Umayr ibn al-Humam mi ñu la doon wax Badar loolu la def waaw Badar loolu la def te yooyu saa salam la doon waxal yooyu saa salam ne ko euh, ku moom naa moom lañ wax sànk ci àjjana yoo xam ne go arduha largeur bi rek day toll asamaan yeeg suuf yi mu ne ko yeneen saa sam nga ne ko waaw ko baxin baxin way mu mooy kaddu euh, puukarewu la dañ koy wax waaye bu dee ci wàllu yi tamit bon loo yéemu tamit loo mais euh, moo tax ko ndax am yaakaar rek bokk ci ñooñu ci waa ñi koy dëkkee yoneen saa sallam ne ko nag am nga loolu fa anta min ahliha mu dem sànni ne bu ma lekkee sama tàndarma yii de hein ba mu jeex kon de sama dund gudd na mooy dama fi nekk sax di xaar di lekk tàndarma yii ma yoona ah. mu dem xare ji ci juróom Abu Jahl bañ faat ko te yoneen saa sallam neewul ah sa seen mbokk mi waaw parce que xam nga lool moom boo fa demee noonu moom mooy gaay dañ lay mooy man ngaa faat di faat ay nit mais nag de toute façon doo ñibbi si loolu xam nga ko te loolu day sa di intihar newul li nga xamante ne nii mooy xaru comme ni waa ji def wallahu taala alam kon nag dañuy yem noonu bii ni ñëw ñu gis non xaara waaw waaw waaw waaw waaw <laughs> ah bii di ñëw ñu gis beneen xadiis